léegi nag ñu far mer <laughs> mere mere mere lépp loo xam ne mbiru àddina la naan baaxul baaxul ku ko gis nag foog ne saa daa ndekete yoo da cee jot waaw moom àddinaa ko dëddu mais du moom moo dëddu àddina kon yonent way saa saam nee na Abdullah az fi dunya laysat bi tahrimil halal wala idaatil mal al saaral ji nga sànk ko joxe lépp toog danaa yàlla baax na après yow sa xel dem ci yàlla ca alal ja ngay xalaat waaw <laughs> ay nu ma mën a récupérer mu ne walakin yonent way sa sam ni nga hadis imam Abu Zar rahimahullah mu ngi ci mus sunan Tirmidhi ak imam Ibn Maaja rahmatullah alayhi mu yonente bay saa saam ne walakin walakin az-zahadatu wala walakin az-zahadatu walakin az waaye li nga xam ne dëgg dëgg mooy dëddu àddina fi dunya an la takuna mu bañ a nekk bi maa fi yadayka li nekk ci loxo aw saqu nga gin koo wóolu mi maa fi yadillah la ne fa loxoy yàlla mooy yow bul jàpp ne am na loo maîtriser loo yor sukkandikoo ci yooyu ba fàtte sa borom lu la borom bi teg sa loxo mbiru àddina yow sa xol na ko ak ci yàlla mais bu ko ak ci lim la jox lool la lay wax loolu lañ bëggoon wax sànk mais en fait foog naa waxoon nañ lan mooy dudd dëddu àddina mooy li yonent may saar saam wax man nga ko euh, pour pour pour waxe ko ci yeneen kàddu loo xamante ne ginnaaw bi nga bi ñu waxee waxu yonent may saar saam lan nga ciy dégg ak nan nga ko man a waxe neneen loo xamante ne yow loo mën a jànge ci biir mooy daal da ngay gis ne dëddu àddina lenn la mooy lépp luy am amu àddina li ñuy wax tuur tuur bi yàllay wax yépp luñ gis ci aaya yi mooy lan mooy yow bu la ci yàlla tegee dara na nekk ci sa loxo yi sa poche yi sa compte yi sa kii yi nangam waaye kantaa li ñu naan sa xol bii foofu moom du seen place waaw yàlla képp moo fa xaj ñoom du ñu fa am place loolu nag nan nga koy xamee ci nit ki ne dëggu na mooy nit ko bu ko yàlla joxee ni meloon du soppeeku waaye bu ko yàlla rëcc woon lépp digganteem ak boroomam du soppeeku voilà loolu moo taxoon boroom masaalik doon wax naan euh, ñooñu euh, li nga xam ne mooy euh, donju kii nu mu tudd dahab mooy or ak donju suuf ñoo yem ci ñoom que ñoo yem noonu valeur non parce que or ñu ci man dimbali def lu baax manoo ko ci doon di suuf mais dañ la bëgg a wax gis nga ni ñuy amee or borom bi def ko mooy lu précieux ñu am ay ay moomeel ay am-am di ci jaamu seen borom gis nga bu ko borom bi rikki woon bàyyi seen loxo doon di suuf seen xol bi benn lay doon du soppeeku ci aju gi aju seen borom loolu la lay wax loolu mooy dëgg dëgg aju at dëggu àddina moo tax kenn waxu la soit un wala kaana ala loolu mooy dëddu àddina mukk du loolu waaw moo tax am na nit ñi nag erreur bi ñuy def te moom la Cheikh Abdul Aziz doon wax ad-Dabbagh al-Sharif al-Maghribi Sharif marocain bi radiyallahu anhu doon wax ne ñi nga xam ne ñoo bind euh, kii waxoon naa moom mooy moom mooy euh, taalib moom lañ tuddee maam Abdul Aziz yi ibn al-Haaji Malik ibn Usman radiyallahu anhu moom shérif bi nee na <laughs> ah, ah, Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh mu ne euh, ñi euh, biographie boroom xam-xam yu baax yi fi jaaroon nitu yàlla yi jariña nañ de waaw jariñañu mais it am na nag benn façon benn côté boo xam ne am nag genn loraate bu nekk ci affaire mooy parce que bu ñuy tudd boroom xam-xam bi di ko wax en général ñu bari bu ñu tudd côté yu ñàng yi ak côté yi nga xamante nii ale eh, diw moom lu ma nga ñaan mu am maa am na jour boo xam ne ñaan na lu amul te bu bóoru jour boobu kenn waxu ko kenn bi ñuy tudd ay mbiram kenn waxu ko ci waaw moom kay ku mu masa laal sax nga wér ma ne moom ci boppam doomam da doon feebar léeg-léeg du ko mën a fekk yooyu kenn du ko wax te yooyu dafa baax moo tax ñi xamul jàpp ne alxawla wal quwwata lahum <laughs> kër ñoom ñoo am liñ naan pexe kattan ak lépp ci ñoom la aju te daraa ajuwul ci ñoom ci yàlla léegi mooy erreur boobu noonu <laughs> loolu erreur la <laughs> waaw loolu erreur la loolu par exemple nit ñu bari dañuy jël ñu gis ci téere yi parce que naan la walla suufi diw nii la meloon nii la meloon moom amul woon dara ci àddina bëgg ko woon sax nàngam léegi yow nga bëgg a jël ñépp mais voilà moom mooy scanner bu mag bi nag nan la ñuy ab ab ab ab waliyu yàlla boroom xam-xamu yàlla nit ku sell il faut nga mel ni diw bu melul ni moom du ko baax loolu loolu mooy erreur bi gën a rëy waaw loolu mooy erreur bi gën a rëy moo tax tey boo ñëwee fii à Dakar ne damay seet waxuma sëriñu waliyu tur tur ak sant de waxuma loolu mais ku ko doon dëgg-dëgg nga jël sa critère képp koo xamante ne solol bloc solul xamis wala solul so façon sol ko yi nga xam naan naan yére wolof ku ko solul génne naa la ci yow du ma la boole ci ñu may seet yow yaa ngi réer gis nga boo moytuwul ki fi gën mooy waa ji costume fee ki fi raw ci ñoo ci ci waxuma la Sénégal rek addina bi yëpp waa day cravate tous les jours yow nag bu dee kon yow yow yow yow yow ci côté vestimentaire nga tegoon affaire bi yow moom de façon t'es perdu yow tey perdu d'avance <laughs> waaw bi seet ku ne mais doo ko gis jamais waaw ndax borom bi moo jël ay waliyoom melale leen façon yu wuute waaw bul ne nag diw nii la mel al imaam Abu Hanifa al imaam Abu Hanifa rahimahullah mais benn Richard la woon boo xam ne taalibe mi moo leen doon dundal <laughs> moom daara ji daaraam dafa neexoon de imaam Abu Hanifa amul daaraay kii yu yu yu metti yooyu ah. da ñëw moo lay yor waaw amul ay fay leen seen parents yi nangam leen moo lay yor <laughs> te kan moo ko gënoon nekk nitu yàlla kan moo ko gënoon a màgg waaw léegi da ngay ñëw naan barke diw moom gis nañ ne waaye sëriñ diw amul woon dara ñoom daanaka moom da ko cere euh, par semaine après nga jàpp ne ñépp noonu lañ war a mel waaw Seydina Ousmane da nga ko cere kese la doon nekkuloon borom alal <laughs> radiyallahu anhu <laughs> Seydina Abdurrahman ibn Awf nekkuloon borom alal après léegi daa moo tax loolu erreur la kon dëddu àddina leen na la mooy li yonent ba saa saa wax li nekk ci loxoy yàlla moom ngay dina a am kóolute que li nekk sa loxo te comme que loxoy yàlla moom <laughs> mooy li nekk sa loxo lan la lu lu jóge ci loxoy yàlla lu mu la dénk di xool li yabluwaka ngir nattu la nan nga ciy doxale loolu kese la comme nag yow boo moyee boo boo moytoo ba sa néegu biir bi suñu boroom bi sa yére biir bi na woon wa siyaabaka fa tahir sa yére biir na ko laabal ba bu ko defee set na man borom bi ci laay xajoo xajoo ma ci yeneen loolu nga bàyyi dërëm ak xaalis ak yow jigéen gi nit ak ay ay ay ay leneen lu ci dugg ay bëgg-bëgg àddina yoo xam ne moom nga ci xajal bañ ne mooy yow moom yow moom yaa yaa yaa tiire croix ci sa kaw waaw mooy yow lépp loo xamante ne lu la borom bi defal la ci ay xéewal da ngay gis jamaalu boroom bi bastu boroom bi ak ubbiwam ak yaatalam ak wërsëgam ngay bëggee du la ngay dégg alal ji de ndax borom al ki la defal alal ji waaw te daa bëgg nga sant ko ci nga ko ciy sant wa amma bi ni'mati rabbika fa di kantaa li la borom bi xéewali xéewalu borom jim la defal dee ko ci dee ko waxtaane waxtaane bi mooy premièrement yow itam say acte nay feeñ ci yow nga koy def ngir yàlla léegi nag ki moom fee lay nekk di am ay préjugés saa yi nu ñu bëgg àddina xool ko rek eh. dañuy eh, naan buñ leen waxe naan ay ci yii di ay àllaaxira te moo fi gën rafet la kër ah, moo fi gën rafet la oto ah, saa yi gars yi waaru quoi Serigne lu tax saa di am limousine après moo tax affaire yooyu daal Serigne diw daa am limousine kon lu tax muy am limousine yow la ñuy wax yaw yow yow kay lañ war a lu tax moom waru koo am te pourtant caaxaankat bu mag bi nga xamante ne li muy yàq ci kaw suuf yéen a jël seeni dërëm saa bu tëggee ngeen dem 31 décembre bu ginnaaw suba. fu mu tëgg ngeen dem def fa seen alal moom moom mu yor limousine jaaxalu leen mu yor jet privé avion bu ndaw bu muy doxe soxla am jaaxalu leen na di jàppale sax c'est normal léegi nag sëriñ bi nga xam ne moom mbiru yàlla la nekk ñen foog ne daa war a toog ci dara nekk walla kaana boo xamante ne li muy dund rek mooy ay addiya walla iyaazu billaah ne li picc mu toog ñu koy nourrir loolu tax du sant kenn waaw waaw walla iyaazu billaah yow lañ war a laaj lu tax moom yow lan moo tax nga jàpp ne waru ko am kan moo ko ko gën yey ku taxawal yàlla kay ndigalu yàlla yi tere yàlla yi mu ci mu ci euh, euh, di ko xamal jaam kooku kan moo ko waroon alal mais comme que vous êtes ngeen jàpp ne wala moom daa war a walaa kaana léegi loolooy dëddu àddina parce que déggoon nañu Serigne Diw noonu la meloon après Serigne Diw na mel noonu borom bee melale ay ay ay yoon nu ko neex am na ñu ñàkk ñoo xam dañu ñàkkoon am ñoo xam dañu amoon alal am ñoo xam ne dañoo yema maayo am ñoo xam ne amuñu waaye saabu buñ amee soxla mu faju loolu lépp mooy lépp loo gis ci société bi nit di ko mel yàlla am na wali yu mel noonu ne ci wàllu am am ak ñàkk ak ñàkk waaw kon nag foofu kenn bu balance bi ñuy nattee ku baax ak ku baaxul du lu waaye am ak lu mu ñàkk du loolu kon nag yonent bi alei salaam lii lañu tekki la lan mooy azzuhdu Allahu akbar Allahu akbar mu ngi noonu <laughs> waaw lii daal mooy affaire bi ci gàttal jeex na <laughs> léegi kon yonent may jox nañu benn mbir waa ji bi mu ko laajee ñëwaatee ci xadis waaye yonent may sarsam gis nañ tegginu waa ji tam yu ñëwee yaa rasulallah ba pare ñëw di laaj waxoon nañ la gis nga saxaaba yi laaj yi ñuy laaj moo tax boroom beeg moo xam lu tax mu teg leen moom ñii la tànn yonent bi alayhi salaatu salaam bés ba mu tànnee yonentam comme ni ko ma Ibnu Mas'ud waxee radiyallahu anhu ñun <laughs> ñun dañuy nekk borom xam-xam ba dee dara lañ dul jariñoo ci moom wala lu ay miet <laughs> waaw ah gars yi moom seen mbiru àddina kese la toppatoo waaw moom da xam naa moom suñu njàngum doom mi moom boo ñu ci ñaanaloon waaw ñun moom xam nga suñu chantier. waaw suñu tukki bi suñu nàngam ak nangam fële ma nekk dañ ñu fay sonal waaw liggéey waaw liggéey ba usine ba war nañoo wàññi sëriñ bi nga def ci kii rek voilà lépp loolu la waaw du matin au soir ku ñëw loo ngay waxtaane xam nga lu tax parce ñoom dañoo jàpp ne lépp luy àjjana c'est déjà rassuré ñooñu ñooñu waru dëgg-dëgg parce que tamit lool la leen ñu bari daal di wax quant à seen digganteeg seen boroom du laaj bu ñuy laaj seen digganteem ak sëriñ bi waxoon nañ la bu dee sëriñu wolof lu bari ñenn ñi bu dee en tout cas masala diine lu bari xam nañ ne diw mi kalewu ci de waaw eh, eh, moo tax bu ko kenn laaj ñun duñ ko laaj mais ku nar a laaj ñu bantal la wala ñu ñu eh, non non sëriñ amul amul amul amul jot waaw mooy dañuy toog ak waroo xam-xam duñ ko laaj lu am solo gis nga ñii waa ji fële la jóge ñëw jaa dafa dikk ci yonent way saa saa tàmbali ay teggin yaa rasuulallah neewul na ko eh Muhammad eh tontu ma waaye ci lii ma bëgg laaj mooy lan waxoon naa la <laughs> kenn du laaje noonu <laughs> waaw waaw waa ji c'est un ingénieur yaa ingénieur voilà <laughs> c'est un président oh monsieur le président c'est un ambassadeur son excellence voilà maîtresse de l'école madame la maîtresse mais nekk fi eh Fama Ndiaye waaw yow waaw yow non waaw explique opération bi sama doom ji loolu c'est pas normal waroo ko wax Fama Ndiaye voilà madame la maîtresse wala madame Ndiaye wala yu mel noonu loolu ay teggin la waa ji daa ñëw ne ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ba pare laaj li am solo tegtal ma jëf joo xam ne bu ma ko defee yàlla sopp ma nit ñi sopp ma kon wax nañ côté borom bi mu ne ko kon usad fi dunya dëddul àddina boo koy def yàlla di la sopp mooy dëddul lépp lu dul yàlla jublu sa borom eh, ko dina la sopp laa ma xaalak lay sopp lool borom bi <laughs> borom bi da lay sopp waaw yow moom def nga li nga li li li li jaadu li defu moo tax it sopp moom sa borom waaw kon nag affaire bi loolu la boo dëddoo àddina dëddoo alal duggul sa xol bu nee sa loxo di ko jëfandikoo mais selon borom bi nga xamante ne nii moom ngay jaamu lim la wax nga ciy def moo tax it foofu la ñuy xamee ndax est-ce que <laughs> nekk sa xol wala loolu waa ah? bu dee yow ba nga amee alal ji lépp lu la ci yàlla digal nga bañ sa waay hmm. demal toog yow xam nga ne li ngay da ngay wootewu waaw da ngay wootewu rek waaye mbir mi dëgguwul ci yow waaw mbir mi wallahi dëgguwul ci yow kon mu wax ko loolu waaw mooy di doylu li la yàlla defal tey gërëm hein nag lum la defal nga gërëm ko waaw mais la mais la est-ce que ça veut dire être fataliste toog na ah moom kay mbiri manu ñàkk deme mi manuñ ci dara moom kay moom ah xam nga yàllaay dogal yow defagoo dara naan yàllaay dogal tam yàllaay dogal est loolu question la loolu yépp ko xam waaw mais quand boo amee benn domaine boo war a bay doo toog naan bon moom kay mbir mi doy na waar mais da ngay dem ji da ruuj d'abord ñax ya fa nekk yu baaxul yi nekkoon ci noor bi nga dindi leen setal tool ba commencé am bu dee gerte nga ñëw dugal wala boo nga dugal bu dee dugub nga kii avant affaire bi di taw loolu il faut nga def ko voilà il faut ji moom nga def ko boo ko defee nag waaw kay kantaa taw bi ñëw ndax foofu amu ngeen lu ngeen di arrosé amu ngeen ay kuddoo ci taw bi ngeen ko waaw kay loolu nag nga door a wàkkeeru ci yàlla mais yow suuf si ñu jox la terrain ak tool na la léegi tool bee pour yow la nawet bi ñëw defoo dara toog naan waaw moom kay woon bu yàlla su dogalee ne dina nekk toolu gerte dina ko doon yow loolu affaire ñàkk teggin la voilà mooy booy naan dañuy gërëm mooy yàlla def dangay def ba pare boo defee la yàlla dogal nga xam ne lii la ma tànn la waaw loolu mooy affaire bi ah waaw te tamit lépp luy lu xaram tóor tóoru àddina yi li ci yàlla xaraamal yëpp na ko sori waaw te lépp loo xam ne lënt lënt la boo xamul na ko sori waaw walla inna alxalaala bayinu wa inna alxaraama bayin wa baynahuma umuurun mustabihaat laa ya'lamuhunna kasiirun min annaas yonent bi saa saa nee na hmm? li dagan dafa leer li xaraam dafa leer waaye seen diggante am nay lënt lënt yoo xam ne lu ëpp ci nit ñi xamul képp ku teet yooyee moytu ko ah kooku de laqad faqad istabra'a li diinihi wa 'irdihi kooku ñoŋal na diineem ak réputation waaye nag koo xam ne xamu leen alhamdulilah ba pare ne ci dabaj fu ñu la fekk yaa ngi yu lënt waqa'a fil xaram kooku ba mu ko kiiwee mu dina rot ci lu xaram de waaw kon nag yooyu yëpp lépp loo xam ne tamit xaram moom da koy bax yi am ay lënt-lënt nga téye ci sa bopp te di yàlla nag ci lim la da lim la defal. lépp lum la ne ba ma la defalee lii nag dimbali ci biir wala def ci lii nga pare ngir def ko ci waaw kon nag mu ngi noonee lii mooy dëgg dëgg dudd li nga xamante ne nii mooy di yonent bi alayhi salaam di wax boo menee nii comme ni mu ko waxee ci kiiwu Seydina Abu Dhar bi rahimahullahu taala radiyallahu anhu yow dudd nga àddina boo ko meloon nag na la leer ne dudd woo dara waaw kon benn côté baa ngoog génneel sa xol lu dut yàlla tourneel le dos lu dut yàlla tóor-tóor yi ñu fi wax yépp ñu gis ko ci aay yi ñu romboon jarul ci ñëwaat ngir sa borom boo ko bàyyee dëddul lépp mooy lan ah bu ñuy bu bu amee ñu digle ay mbir mu wuteeg li yàlla digle dëddu mooy lan nga topp li yàlla dëdd wax te nga bàyyi leen neex na leen am neexu leen kooku mooy dëddu nga leen waaw bu sa bakkan naan day jéem a bëgg boroom bi bëgg yow sa bakkan fële keneen ku man di doon lépp loo xam ne lu neex la sax mais boroom bi gërëmaloowul yàlla nga baa ko ngir yàlla kooku mooy dëgg boo ko defee yàlla dina lu bëgg léegi nag mu des aywa eh, beneen côté bi nag <laughs> boobu moom moo gën a téye moom moom moom yow yow ci salaam ju leer nañ ngay dund waa ji lu laaj loo xam ne bu ko defee yàlla gërëm bëgg ko waaye nit ñi bëgg ko mu ne ko nag wazhat ma fi 'inda an-nas gis ne fa nit ña ci àddina dëdd ko yuhibbuka an-nas boo koy def nit ñi di la sopp wala al-imam as-Sindi rahimahullah mu ne gis nga lii nii xam nga mooy la fa inna dunya lu tax lu ko waral mu ne fa inna dunya mahbubatun indahum fa man yuzahimuhum fiha yusiru mabghudan yasiru yasiru ah <laughs> mabghudan indahum waaw biqadri dhalika wa man tarakahum wa mahbubahum yakunu mahbuban fi qulubihim biqadri dhalika allahu akbar <laughs> waaw mu ne gis nga lu lu waral loolu nit ñi boo bàyyee àddina boo dëddoo la ñuy xëccoo waaw boroom boroom boroom zajrul xulub waxoon na la ko te mooy xadiis yonent bay sasam bi ñu doon wax sànq bi mu jàppee ci nopp bëy bu faatu boobu ne kan moo bëgg ma jaale lii. waaye ne ko mais yonent bay sasam lu ñuy doyul yi <laughs> ñu waa léegi bu ngeen ko bëgg la jënd ko bëggu ngeen ma leen ko mais kii bu doon dund sax yeneen saa salaam noppam yu tuuti yi sax ak ak ŋàññ la ci moom loolu waxati bu dee dafa faat mu ne gis ngeen ni doyadee ci yéen àddinaa gi ne doyadi nag ci yàlla kay mbëy sii ci yéen <laughs> léegi <laughs> mooy kon euh, kii la daaru naw kaawa jiifatin yu daa zibu fas far bi tilka kalibu la <laughs> Seydil Haaji Maalik wax <laughs> radiyallahu anhu moo bi <laughs> ab médd bi yonent may saasaam bi wax la dina ko xëccoo nag kalibu ay xaj ñoo koy xëccoo de o fi gis muy xëccoo loolu loolu la wax nañ la Imaamu Shaafi'i doo wax wax na loolu lu jiitu woon mais ay xaj a koy xëccoo yow nag na nga def attention medd mu dee comme liñ joxe woon gël euh, mbaam mu dee moom bay waaja toj xaj yi ñëw ak charognard yi ku nekk di ko xëccoo gis nga boo gis gi nga leen gis boo gisee documentaire yi nii gaynde gi day jàpp <laughs> ab kii ba pare rey ba pare til kii jóge nee iyam jóge ne waaw charognard yi mooy eh, euh, façon tan yooyu jóge ne ku nekk di ci ut day jege rek gaynde gi tourné ñu daw balaa muy daw di leen topp keneen ñëw xam lu mu ci sëq dem <laughs> mu ñëw dàq ñooñu sëggaat ñeneen ñu ñëwaat di ko mooy gis nga noonu ñu koy xëccoo waaw mu ne loolu nag mooy àddina nag yow na nga def gis nga boo bañee xaj yooyee xàmpaale la mooy na fa nekk di def ni ñoom mooy <laughs> yor ko di xëccoo kon al xam nga lu mooy la nga xam ne moom moo sopplu fa ñoom moom lañ sopp nit ñi ñi ëpp ci ñoom noonu lañ mel képp nag ku leen ci raj-raj loog ñoom di ko xëccoog ñoom kooku day mujj nekk koo xam ne ñoom ku ñuy bañ nga fa ñoom dañ lay bañ selon rek degré xëccoo day bañ gi lay bañ selon xëccoo ga nga koy xëccoog ñoom moo tax ndeysaan boo seetloo gaa yi nga xam ne affaire u àddina la ñuy xëccoo gaa yi euh, même bu jàppee na ñi ñëpp di ko xëccoog ñoom affaire seeni noon lañ am na kuñ ci gën a noonool te li tax ñu gën mooy ka gën a kañ jàpp ne mooy danger bi kooku la gina gën a noonool lu tax dañ naan ndax diw moom ci sama gaa yëpp mooy ki nga xam ne moo ci am moo ci jege man a mën a xëcc mbir mi ci man kon kooku laay gën a neenool moo tax mu ne selon rek yow raj-raj loo ak xëccoog ga ngay xëccoog ñoom ca mbiru àddina yooyee selon loolu rek ca degré loolee proportionnellement ci lañ lay bañe waaw waaye wa man tarakahum képp nag ku bàyyi mbiru àddina yi wa mahbub bàyyi nit ña wa mahbubahum ak lañu sopp muy àddina yakunu mahbuban fi qulubihim yow nag li lay sopp waaw waxoon nañ la ko fan yee gis nga gaa yi xëccoo affaire nguur nii ñu ne bon boo gisee léeg-léeg dëkk yi nga xam ne ay roi lañu am surtout ñu nekk grande famille bari na ci yoo xam ne kenn day nekk au pouvoir rek tëj ñeneen ñi ñoo xam ne ay doomu baayam walla ay kii wala ay ay frère baayam ay lii mu ñëw moom dafa ak seen tëj leen lu ma am leen di tëj ba pare boo xam nga mu ñëwee rek tëj leen te waxul dara. joxewul raison yi day xaw a ñàng léeg-léeg dañ leen di tuumaal ni voilà parce que il complotait contre loolu en général ay wax la yu amul c'est justement moom li mu jàpp ne ñoom loolu la ñu koy def comme que moo nekk ci kaw loolu la leen di tuu la leen bu ko defee la di tuumaal ngir mën leen a tëj ngir mu ne waa ah, bu ko defee ñii moom comme que ñoom ñoo mënoon a accéder ci nguur gi bi ma nekkee buur ñoom ñoo ko mën a xëccoo ndax ñoo bokk famille nangu ko ci man xaar ma laq leen jant bi léegi mais gis nga ñooñu noonu képp kuñ ci xam koo xamante ne moom laata muy accéder au pouvoir gisoon nañu ko fi jiitu woon waajee gi woon mais talu leen woon sax baax na ba lépp lu jëm ci nguur gi capital bi ci boppam dafay génn nekk ci àllam boo xamante ni fa la nekk yor ay affaire am daanaka lépp lu xew ci famille bi affaire royal cour royal bi dañ ko ko yëgal bu ko déggul kat buñ ko ko yëgalul du ko yëg gis kooku bu ñëwee di di duma ñeneen ñi wala di leen tëj kële moom mën na ko fee bàyyi ba pare sax day dem di ko seeti léeg-léeg du ko defal faveur ngir wan ne képp ku ne moom bëggul famille wam waxoo dëgg parce que mu ngi nii di teral ci te xam nga lu tax parce que daa xam ne sawaay lor ñëwul fauteuil yam bi xoolul fauteuil bi loolu ko moo tax mu ne ku bàyyi seen mbiru àddina yi ci ñoom ah bàyyi leen nag la la nga xam ne moo soppalu ci ñoom nag ah da ngay mujj nekk nag koo xam ne nag ah yow nag dañ lay sopp nag yow seen xol yi yow la ñuy solo selon rek na ko bàyyee waaw bu dee ñu bari lañ kii xaw na koo bàyyi kii ka ko bàyyi totalement yow la ñuy gën a sopp allahu mooy mbir yi noonu la waaw nit ñi moom de toute façon loolu la quoi waaw. maanaam <laughs> comme affaire àddina la <laughs> ñoom bu ñu xamee ne yow bokkoo ci concurrence bi en fait yow dañ lay dañ lay fexe récupérer sax ah saa yi moom saa yi moom non moom amul ki ñaan non lu tax parce xam nañ ne yow loolu yitteelu la waaw te waxuma ay faux semblant non non non mooy da dañuy xam ni kii de toute façon moom boo melee noonu bàyyi leen seen affaire. tuddoo leen yow yow yow yow yow yow moom yow moom dañ lay neex <laughs> dañ leen di neex bokk <laughs> léegi nag ñu lay defar ay faveur nee nañu mais di la sopp lu tax parce que bàyyi foofu loolu lu médicament boobu la yoneen saa saram jox gis nga nit ñi te loolu la <laughs> waaw nit ñi moo tax euh, am na ma ko sekk mbooro doon waxee sekk mbooro nag xam nga keroog maa ngi la man xaw ma dafa mel ni ku gaañu parce que dama dégg benn waaye di wax day mel ni dundatul mais ku am am wax lu am solo la doon wax <laughs> waaw doon na wax lu mel noonu <laughs> naan nit ki daal xaw ma am na nu ko tëggati lu rafet moom ay moom xakim la woon walla xakim la bu dee <laughs> mu ngi ala qaydil xayaat sage la woon waxoon naa naa ko vérifier mais dama ko fàtte. <laughs> amaana bu taree ma def <laughs> léegi mooy bon waxoon naa la bokkul ak beneen sa sekk mi ah bi doon yor <laughs> bi doon wër Sénégal mooy bu bu saf xorom bokkul ak kooku ñoom ñaar moom moom rahimahullah da génn àdduna côté 2013 saa sekk non non du saa sekk sekk mboorook saa pour ñu xamul lii néew fi waaw waxoon naa la sekk mbooro moom la eh, Sidi Lamine doon teg ci wal fajri innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaquhum dahabu moom la doon teg bu tegee loolu ba pare boroom wax yu am solo yoo yële waaw ah, rahimahullahu taala moom Sidi waaw ah, moom génn na àddina moom moom leer na léegi mooy <laughs> am na lu mu ko doon waxe naan gis ngeen ak gor xaw ma bool na ne da def lépp lu nekk ci loxo yu nit ñi bu mu la yitteel te lépp loo yor bokk ñoom non kooku moom gaa yi yow non moom ñoom ñëpp lañ bëgg nag waaw da ngay gis famille yoo xamante ni ak a bëri ay guerre guerre ay xëccoog yi mais am na koo xam ne moom moom il fait moom mooy acier bi nga xam ne wala ki nga xam ne mooy conjonction wu de coordination wu ñëpp moom groupe yëpp faction yëpp ñoo ñoo mën a waxtaan ak moom te fu mu dem day mel ni ku nekk euh, jën wuñ sànni ci biir ndox waaw lu tax parce que moom amul kenn koo xamante ne la la yàlla may bari naam bariwul yitteelu ko waaw yitteelu ko nekkal le président sax de la république ngay magam sa loolu da cee tegul bët yitteelu ko keneen ki moom yor benn magasin wam fee wala yor ay dàllam yu muy uudee la fee loolu lépp dara yitteelu ko ci mais nag dina dox mbokk gi kooku noonu bu gaa yi amee gegeer seen biir le fait moom yi ñu yor yitteelu leen ku nekk daanaka bu ñuy day mën a waxtaan ak moom te léeg-léeg gaa yi dañuy franc ak moom quoi waaw da nga wax non saa yi waaw gisu affaire yi ñoom li ñuy nëbbante seen biir ñoom ñi nekk ci guerre bi. moom dañ koy mën a waxtaan ak moom parce dañ naan non waaye moom garaawul <laughs> léegi nag ku nekk nag ci ñàkk ñàkkum xel ñu bëgg koo récupérer boole ko ci kenn camp te xamuñ ne sa waay moom yooyu jaru ko ndax mënu ngeen ko convaincre <laughs> mooy bàyyi lee nag seen mbiru àddina yonent ma ne saa saa ne gis nga nit ñi boo bëggee ñu sopp la noonu kese la waaw boo leen di bàyyee seen mbiru àddina bi comme que concurrence la waaw affaire xëccoo la mooy medd moomu ñuy boo leen ko bàyyee mais dañ naan saa yi ñun il sonaluñu sonaluñu kii moom côté bu ma tëddee sama gannaaw bandag parce que moom il ne va pas me poignarder dans le dos jamais kii moom il est moom moom c'est bon quoi léegi nañ lay sot kanta waa ji nga xamante ne mooy jege ba jege seen affaire yi ah foo jaar xeex am moo tax loolu c'est mooy affaire wu affaire u nit la waaw affaire la loolu nag boo ko comprendre li yonent may saasaam wax dara nag du lu yéen gis nga xew-xew yu nga gaa yi waajal ay élection nee nañu bu dee man nee naa leen bu dee dina am parce que man moom teg gisuma gaa yi di voter moom man yooyu gëw ma ko waaw <laughs> yàllaay def lu ko neex waaye nag man daal loolu laa jàpp léegi <laughs> ko mu nee jàpp lu la neex mais man loolu laa ko jàppee mooy lu tax affaire yi di euh, problème yu bari di am diggante pouvoir ak opposant yeeg wala opposant sàngam lañ gën a sonal lu tax parce que opposant sàngam buñ jàppee ne mooy ki leen gën a nekk danger ci ñoom ngir jël nguur gi mais loolu c'est loolu <laughs> moom la yeneen bay san di wax nii gars yi foo jaar dañ naan dañuy fexe waaw mais loolu nag Euh, euh, du du du du loolu lu tax parce que lu ñuy xëccoo la waaw lu ñuy xëccoo la te ña ko jàpp bu dul ñoo xamante ne nii yàllaa leen tax a jóg waaw parce que ay waa wuur lu salte la loolu ko xamul daraa koy wax <laughs> waaw foofu la gaa yi naxe ñu bari waaw ñu baax ñépp ñu teg leen ci der yi ah non moom dafa salte nangam non politique fu mu salte da naan ni ngeen koy defe looloo salte léegi nag ñu baax ñi il faut ñu ñëw yor ko ngir mbir mi set <laughs> bu ñu ko setal ku koy setal ñii du ñu ko setal kon loolu bu doon ñoo xam ne ñu baax a ko yoroon waaw mooy doon na jaar yoon même bu dee nit soxla na ci dañuy xam ne c'est normal parce bu ma ko deful woon de hein bu ma ko deful woon ki ma fi jiitu bu defoon ne man doon wax woon ne nangu dogalu yàlla mais loolu nag ñun ñu bari dañoo melul noonu te moom la la yonente ba lay sax am waaw <laughs> boo leen ko balayee nag seen affaire yi nga xamante ni looloog affaire alal ak affaire pouvoir ak affaire daraja ak affaire nangam ak yépp nga bàyyi leen ko dañ lay bëgg waaw dañ lay bëgg kon nag affaire baa ngoog médicament bu rëy li nga xamante ne boo bëggee nit ñi sopp la yonent may saa saam kon wax na mais bi gina rëy boo bëggee borom bi sopp